kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullah mu daal di indi beneen xadis boo xam ne ginnaaw xadis Seydina Usmaan bi mu indi xadis beneen neuf cent quatre-vingt-quatorze mu ne wa an Aysata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alladi yaqra'u alqur'ana wa huwa maahirun bihi ma'a as-safarati al-kiraami al-barara walladi yaqra'u alqur'ana wa yatata'ata'u fiihi wa huwa alayhi shaaqun lahu ajran muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu tekki kon hadis bi mu ne wa an aishata te mu ngi jële ci suñu yaay aisha radiyallahu anha qaalat mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam alladi ki nga xam ne yaqra'u alqur'an ki nga xamante ne moom day jàng al waaw wa huwa be nekk koo xam ne ku ci excellent ku ci ay lool ma'a safaratil kiraamil barara day ànd ak as-safara oh mooy malaaka yooyee weex tàll alkiraam yi te tedd albarara ta baax walladi kantaa ki nga xamante ne nii yaqra'ul qur'aan moom day jàng alqur'aan waaye nag wa yatata'ta'u fiihi mu am ci difficulté <laughs> waaw mooy mbir mi daal di nekk loo xam ne lu difficile la lu difficile la ci moom waaw wayata temps fii wa huwa alayhi shaq ba pare mu nekk koo xam ne mbir mi daa difficile ci moom dafa diis ci moom lahu ajrani wayata temps fii mbir mi daal di difficile ci moom waaw wa huwa alayhi mbir mi metti ci moom waaw waaye nafar gi metti na mu ngi nekk di yërlu di def lu nekk di def lu nekk waaw waaye di di di liifantu waaw di essayer mbir mi di kii waaye muy difficilement mu ne kooku lahu ajran kooku dina am li nga xamante ne mooy ñaari pay allahu akbar waaw kooku day am li nga xam ne mooy ñaari pay la ko borom bi di jox mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamul Buxaari naka noon al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima daal dinañ koy bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñaar doon nga solo ñu ne la déedéet hadith bii al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal dina koy solo lu jiitu na al imaamu Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi ak al imaam Ibn Maaja comme hadith bi ñu génnoon sànq mais sauf que bi ñu génnoon imaamul Bukhari yi kese ko soloon imaam Muslim moo ci génnoon ak al imaam an-Nasaa'i bi imaam Muslim ñëw na imaam an-Nasaa'i moo absenté rahmatullah alal jamii al imaamul Bukhari yu benn bërëb la ko indi kitaabu tafsir suuratu Abasa mu ne haddathanaa Adamu mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Adam di Adam ibn Abi Iyaas Abdurrahmaan Ah, al-Asqalaaniyu al-Xuraasaaniyu al-Marwaziyu at-Tamiimiyu mawlaahum al-Baghdaadiyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Shu'batu muy Shu'batu Shu'batu ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Atakiyu al-Azdiyu Abu Bistaam al-Waasitiyu al-Basriyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Qataadatu wa Qataadatu di Qataada ibn Di'aama ibn Qataadata ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haaris ibn Saduus Abul Xattaab moo tax ñu koy wax al ah ah ah ah Saduusi al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne sami'tu mu ne dégg naa Zuraara ibn Awfaa mu ne dégg naa Zuraara ibn Awfaa di Zuraara ibn Awfaa al-Aamiri Abu Haajib al-Basri al-Qaadi al-Aamiri rahimahullahu ta'aala yuhaddithu muy nettali an Sa'd ibn Hisham di jële ci Sa'd ibn Hisham di Sa'd ibn Hisham ibn Hisham ibn Amir al-Ansari al-Madani rahimahullahu ta'ala an Aisha muy jële ci ki nga xamante ne mooy Aisha bint Siddiq di sayyidatu Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq ibn Abi Quhafa radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ummi Abdillah an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala masalu alladi yaqra'u alquran wa huwa hafizun lahu ma'a safarati alkirami albarara ah waaw yi masalu la wax riyaad bi lu ñu am alladi yaqra'u alqur'ana wa huwa maahirun bi fii masalam ki nga xam ne day jàng alquran wa huwa hafizun lahu ñoo xam ne maahirun day tekki lii lépp mooy ki nga xamante ne nii hafizun da koo wattu lahu waaw kooku ma as-safarati day ànd ak malaaka yi nga xam ne ñooy as-safara alkiraami tedd wa mathalu alladhi yaqra'u kantaaki nga xam ne day jàng tepp wa huwa yata'ahaduhu mooy nekk nag di ko baamtu di ci demaat di kii mbir mi metti ci moom waaye difficile na muy jéem di def lu nekk kanta kooku moom hmm, moom da koy ame lan eh, wa huwa alayhi shadid mu tar ci moom falahu ajran kooku day am li nga xamante ne mooy eh, eh, ñaari pay ñaari bayoor lay am kon nii la ko al imaamu al xaafidu al buxaari rahimahullah daal di koy indee ah waaw kaanta al imaamu abul xusayni rahmatullah alayhi muslim ibnul hajjaaj rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci kitaabul masaajidi wa maadi'i salaa baabu fadlil maahiri fil qur'aani wallazii yatata'ta'u fiihi mu ne haddasanaa Qutaybatu bnu Sa'iid wa Muhammadu bnu Abdillah Ubayd al-Ghubari waaw <laughs> mu ne nettali nañu suñu ñaari sëriñ kenn ki mooy Qutaybatu bnu Sa'iid de Qutayba ibnu Sa'iid ah wa Muhammadu bnu Ubayd al-Ghubari ak suñu beneen sëriñ di Muhammad di doomu Ubayda al-Ghubari Qutayba ibn Sa'id moo Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Athaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi wa Muhammad ibn Ubayd eh, moom mooy Muhammad ibn Ubayd ibn eh, Hassab al-Ghubari al-Basri rahimahullahu ta'ala jami'an ñoom ñaar ñoom an Abi Awaana ta ñoo ko jëlee ci Abu Awaana di al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri Abu Awaana al-Wasiti rahmatullahi alayhi al-Basri al-Basri al-Hafiz al-Bazzaz rahmatullahi alayhi qala mu ne Ibn Ubayd mu ne kanta sama ñaareelu sëriñ bi Muhammad ibn Ubayd moom qala li mu wax dana haddathana nettal nañu Abu Awaana muy al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri mi nga xam ne moom lañ gis sànq rahmatullahi alayhi an Qatada gis nañ ko sànq an Zurara ibn Awfa gis nañ ko sànq an Sa'd ibn Hisham gis nañ ko sànq an Aisha radiyallahu anha gis nañ ko sànq anna qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-mahiru bil-Qur'an ma'a safarati al-kirami al-barara walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaq lahu wajran gis nga al bii la indi mais alladhi yaqra'u al-Qur'an bii nag al bil-Qur'an walla waaw alladhi yaqra'u al-Qur'an Abu Dawud al-imam moo ko noonu eh? na ko noonu Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi al sëriñu imam Muslim ak al imam euh, euh, at al Daarimi rahmatullahi alayhi alladi yaqra'u tamit la ko solo imaamu Ahmad eh, eh, inna alladi yaqra'u solo na ko ci noonu solo na ko alladi yaqra'u solo na ko almaahiru bil qur'aan ak masalu alladi yaqra'u qur'aan comme ni ko imal imaamu al al al al al al Buxaari rahmatullahi alayhi daal di soloobe yooyu yëpp am na kon nag al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi moom nii la ko solo te benn bërëb. képp la ko ne al imaam léegi ginnaaw taxriij bi ci gàttal al imaamu ci al minhaaj sharh Muslim ibn al rahmatullah alayhi bi muy solo xadiis bi mu ne. Eh, kon lëkkaaleem mooy ngëneel ak bunt bi d'abord baabu fadli qiraa'atil qur'aan bunt bii di wax ci ngëneelu jàng al qur'aan yonent bi alei saatu salaam na kiy jàng alquran excellé ci mooy ay ci nga xam ne dafa yomb ci moom facile ci moom mais tëbul yomb ci moom ah mooy waa ji jaar na ci waa ji mujj yi ni mel am nay temps lii fontu ba muy jàng gone waaw boo mooy sëriñum daara bi jël nag yar na ko tër ci bopp bi temps ñaata yoon <laughs> wala xëcc nañ nopp bi ñaata yoon wala buñ ko ci deful yooyu yépp sonn na ñu naan ko dellul muy kii ñaq way kii sonn nag di kii di liifantu waaye ginnaaw gi mooy ah mbir mi boo ci newee après day yomb quoi waaw innamal ilmu bi taallumi dëgg-dëgg xam-xam moom boo ko bëggee am ci jàng ngay topp waaw mais dañañ ma sol woowal wo indil ma koo xam ne dañ koo sol ci àddina <laughs> loolu de masuma koo gis <laughs> nit ku ñu sol <laughs> waaw waaw lan sëriñ ko doon suñ Mansour sœur ibnu Cheikh Abou Bakr tax mel ni moo ko doon wax de bu ma juumul dama ko dégg ci wow wala daa am ko ma ko nettali wala daa am ko ma ko fo rek wax jooju waaw leeratuma ban ci ban ci wax yii la mais sëñ Mansour lay niru rahimahullah sol sol bi quoi naan dañ koo sol mu ne kon de matti Tiwaawan yi <laughs> ci taxani yi doon taxani ci daara ji ngir man a taal <laughs> ngir mën a gis ci lëndëm ji di jàng alxuraan kon de matt Tiwaawan yi fekke wuñu ko <laughs> mu ne dañ noo sol wax ju mel noonu waaw sol fan jàngi leen nga naan lan toogal ta man gis nga xam-xamu informatique ah physique dañ ma koo sol man damaa yeewu rek nekk physicien nekk chimique chimiste baax na <laughs> dina leer yow yeneen tubaab saar saar ba xanaa gisoo ba muy ba ba ba alxuraan di waaj a wàcc ba muy door a wàcc Seydina Jibril da koo da koo nekk waaw dammahu ne ko iqra ne ko jàngal mooy jàng alxuraan foog mu am lenn coono man manu see ñàkk waaw <laughs> waaw al imaam kon loolu gëneel gi mooy lan lëkkaaleem ak buntu bii di wax ci ngëneelu jàngal alxuraan mooy yonent bi alayhi salaam di ñu xamal ne ki nga xam ne day exceller aay ci jàng alquran kooku moom malaaka yi nga xam ne dañoo tedd albaara alkiram albarara mooy ca seen daraja wala seen xaal yi la leen borom bi di yeno di di gën a ndax ñooñ ñooy kiraman kaati ñooñ ñooy euh, euh, euh, li muy wax ne la yamassuhu illa almutahharun alquran dëgg dëgg ma tax ñuy wax loolu du ko laal lu dul malaaka yi nga xam ne ñooy ñu sell ñu ñàll sellal jaam bi nag di nga sell yow doomu aadama borom bi yëkkati la ci loolu waaw laa yamassuhu illa al-mutahharun illa al-mutahharun lu dul ñi xam ne ñoo ñu sell ñi talaat waaw boobu waxul jàppkat yi ah waaw ndax ndax kaamil pour ñu laal ko dangay yor njàppam déet aaya boobu du du loolu lay wax de après nag man nga ko ci eh, tiiree ci booy boo koy layal ci ci beneen domaine waaye ñoon ñooy malaaka yi waaw waaw ñi ciy accéder ci ak seen xol dëgg dëgg borom bi ubbil leen ko ñooy almutahharun da ngay sell yow sa xol bi yàlla ca fee ciy ne boo ci defee leneen rek di nga per doo ko am de nim dina mate doo ko amee noonu waaw kon ma al ma safar al kiram al barar rahmat radiyallahu anhum waaw kon gëneelu alquran moo yow boo ci newee non seulement euh, hadis biñ génn sànq xayrukum ci gën ci yéen man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu waaw waaw hadis boobu nga xam ne moom Sénégal moom ah, ba Sénégal ga ma xamoon ñépp ko doon mokkal li ma leen ko fi waxe woon <laughs> ci école franco-arabe yeeg bokk na ci xarit yi nga xam ne moom xale yépp di ko yuuxu ca kaw ay euh, comme foo toll ci mbedd mi di dégg école bay riir xanaa na riir de <laughs> <laughs> gone yi di ko yuuxu fu ne man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu ci gën ci yéen mooy ci jàng al-qur'an waaye di ko xamle waaw xayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu waaw loolu eh, malaaka yi lay àndal saa su ne maa dañuy ànd <laughs> waaw kooku sawaay xam nga iblis du taxawaalu ci jotaayam de jotaayam iblis du fa taxaw ndax alquran da koy lakk te malaaka yi xam nga iblis yi buñ gisee malaaka yi dañuy daw man la eh, yow loolu xamoo ko parce que iblis yi di ay lëndëm malaaka yi di leer <laughs> ñoom bëgguñu lëndëm bëgguñu leer moo tax keroog Badar keroog Badar iblis sawaay bi iblis ne xaas <laughs> ah anam ah, yow fay yow daa mel ni <laughs> gës sa gëstu ci côté boobu daa des quoi Badar sawaay iblis ñëw daal di yor jëmm Euh, forme Suraqatu ibn Malik ibn Juhshum mi nga xam ne ginnaaw gi saxaaba la radiyallahu mais taa du saxaaba mooy ka doon jéem a topp yoneen saa saam seen Abu Bakar rek ba mu déggee mi atu naa yi sans gëléem yi waa Quraysh si teg mais ku ñu leen indil mort ou vif rek yow am nga sans gëléem mooy politique bi am ba léegi ah bi noonu l'islam yi di def naan di teg ci tetu jullit bu ñu bëgg rey bu ñu bëgg a jàpp ku ñu ko indil teg nañ ci cinq milliards nangami milliards ku ñu jox information kese nangam loolu daa yàgg naa yeneen saa salaam loolu lañ ko defoon sans gëléem boo ñu ko indilee mu faatu wala sax faatuwul nga jàppal ñu ko yow ñun waa Quraysh ñun Abu Jahl ak ñoom Abu Lahab ñoo lay jox sans gëléem te sans gëléem yaa hawla wala quwwata kooku mooy bu doon tay suñu équivalent mooy yow milliardaire la rek nous les Qurayshites on va faire nous allons faire de toi un milliardaire boo ñu ëndilee euh, Seydina Muhammad mor ubbi waliyasu billah alayhi salatu wassalam Suraaqa nag ba mu déggee nga xam ne ci àll bi la ne saa ñini non loolu moom moo ko amee mooy texe naa ba faw quoi la hawla tax mu defi pexem di dem ba euh, euh, salk Suraaqata maa laaqa bi shayzamihi ba boroom xilaas doon wax laajal Suraaqata la mu laaj la mu dal la ko dal ak la mu la mu daj ak gawaram nga fasam wam yoroon waaw di suux ci biir ak génn kooku moom la Iblis jëloon parce que comme nga temps yi seen allié ñëw daal di yor forme Suraaqa waaw mais gars yi inni jaarun lakum man seen dëkkandoo la seen ku leen di jàppale la tey laa ci xare Badar bi ay du leen xam ma ñoom amu jëfee <laughs> waaye bala maatala alfiataan <laughs> bi ñaari kuréel yi jàmmaar loowee di gise sawaay dana fes ne inni ara ma la tarawna nga trahir man <laughs> non trahir man moom moo gën a yées bépp xeetu bu yàlla bind rek trahir man moo ci moo ci gën a bon quoi <laughs> parce que en bu dara xewagul lim lay gëmloo non man sawaay yow kay moom yow yow boo soxlaa rek wax ma <laughs> lan da pare say étude Canada au Sénégal en Australie France ay kii yow woo ma tii ma woo bi c'est pour toi mooy loolu la seet <laughs> bés bu taxee yow ba say papier renouvelé ci dara di xaarali mu gis koo prolongé boo demee bu xawee ñàng nga nga xool noo nen noo def wala boo ah nga seet neneen billahi boo teggoo ci nit ku mel noonu boo demee di nga matt sa baaraam sànni jamono joo xam ne euh, di ne waa ji vraiment il m'a trahi xaddaa la ki nga xamante ne xawana yi ci la bokk de waaw mooy ki nga xam ne bu dara xew da lay gëmloo ne walla lii bu mbir mi ñëwee mu wan la gannaaw de la plus euh, vaine de la plus euh, ñaaw des des manières quoi vilaine des manières waaw wa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum wa qaala laa ghaaliba lakum al-yawma mina n-naas wa innii jaarun lakum naan ñoom yéenay l'armée victorieuse Quraysh yéen arab yëpp xam nañ leen yéen gandu leen daje yéen gañere non tey la gaa yi biir daj bu doon ci wax wolof lu mburu ba déglu daj ka puur ba la wax tey la ko jullit ñi daj de laa ghaliba lakum kenn manu leen a naat wa inni te tax man mii di Suraaqa jël comme que Suraaqa mooy président wu tribu bi mu wan leen ne man dinaa ñëw ànd ak waa Banu Mudlij jàppale leen non seulement armée bu fort bi ngeen génne man ñu ñëw buñ ci yokk mais yéen ñooñ dañ leen a euh, Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam ak mbokkam yi dañ leen a mat dañoo matum xëy am ngontu sax da ak bu bari waaye fa la matala adil fiyaata ani saway <laughs> ba ñaari kuréel yi day ab karloo nii julli ñi taxaw yii biir yi taxaw mu leer ni fii moom bés ne pirip bakkan yee rot dee la de <laughs> waaw waaw waaw nakasa ala aqibayhi ci la wane gannaaw def demi tour dellu ba pare tegal leen ci waqaala naan inni bari'un minkum non yéen da ngeen di yéen vous n'avez compre vous comprenez ah yéen xam nga xam nga ci la téewoon magu bi alxaaris la àndaloon Iblis téye ci loxoom nag ñuy dox ñuy waxtaan ci biir xare bi laata xare bi tàmbale Iblis na nii saay ci teenu ci ci ci xuru Badar bi xool du nit nit ñi i gis Seydina Jibril fee gis Israfil <laughs> mu ne ah. ne saay xool leen xam naa <laughs> so sa ay Al-Haaris bi di téye ci loxoom naan ko na di ko këcc naan ko mais yow Suraaqa lii nga ñu waxoon rek mu daal di koy këdd kay <laughs> waaye yow inni araabala taru man ma gis ni ngeen ngeen naan ma kat way daal di daw kay ne fees kenn gisatu ko moom la alxuraan ci wax ne keroog da leen man dañ naa ci yéen bokkuma ak yéen dara <laughs> parce xam na ne fii moom bu muy defee bu naan tël moom bu ko Seydina Israfil ngaddee moom Iblis day deelee <laughs> Iblis daw <laughs> maa man ma gis moo tax mu ne leen inni ara maa laa taraw na man ma gis lu ngeen gisul inni axaafullah dafa gis jéegu taxaw jot mu ne man nii damaa ragal ki nga xam ne mooy yàlla. waaw woote ne daa ragal yàlla wallahu sabilul aqam te yàlla ku tax bugal la moom côté boobu lay gis <laughs> moo tax mu ne fet loolu mooy les trahir man kon nag euh, ki nga xam ne mooy ahlul qur'an bu nekkee malaaka yi safa gis nga Iblis ba mu gisee malaaka yi la ne fet waaw hada jibrilu axidun bi anaani farasihi yaquda waaw yoneen saa saam keroog Badar wax na leen ko ne leen Jibril la ñuy tee ci eh, li nga xam ne mooy laxaabu fasam di ko wammat ci biir di ñëw ci xare bi Israfil la ngi moo tax Iblis ba mu leen gisee la ne fes dama laa dañu ñëwoon moo tax eh, eh, Seydina Jibril ne yoneen saa salam ñoom ñu gis waaw waaye na nan ngeen di ñu fekke Badar ci yéen nu ngeen leen jàppe mu ne ñun de ñu fekke Badar ñun lañ jàpp mu gën ci ñun mu ne ñun itam malaaka yi ñi ci fekke ñun ci malaaka yi jàpp nañ ne ñoo fa gën <laughs> ah, moo Iblis mel na gis na looloo tax ci nga xam ne ahlul Qur'an ma ànd ànd ak malaaka yi seytaane du leen jege ab la ab ali say moo taxoon keroog manaan la ci jataay bee ñu génn gis nga nit koo xamante ne dafa yàqu même bu dee ne dana jullit la sori njàngaleem alquran sori lépp lu jëm ci hadith yoneen saa saam topp divertissement yi topp caaxaan yii nii day dem ba alquran da koy gene wax naa la gis ne bu ngeen toogee di waxtaan sujet bu nekk man ngeen cee wax day prolifique waaw waaw day prolifique day prolifique waaw man koo wax waaw sujet bu nekk da ciy mën a dugg excellent waaye boo ne bon léegi nag bon euh, bon nañ saay doo génne jukki bi ñu jàng benn kii rek mu ne non non sa non fàtte woon naa am fu war a dem quoi xam naa boo gars xam naa kon euh, ba kii quoi ngeen nekkaat di waxaat leneen xaw a tegaat alxuraan bi doon di waxtaan mu mu toogaat commencé waat di wax nga demaat ba ci biir ngeen ne waaye tey ñoo bu waat noonu sama ko fat mooy parce que alxuraan a koy déranger parce que lu tax mooy eh, dafa yàqu ko kon. loolu gëneel la ci waa alquran bu ñu am alkiram ñi nga xam ne mahiruna waaw dañu exceller muus ci mi ay ñoom dañuy ànd ak alkiram safa al al al al al al al malaikatul kiram al safaratul barara boora al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne as safir ka katib wal kataba was-safiru mu ne was mooy ab ab ab ndaw mooy l'émissaire ku ñu ar rusul mu ne safara yi ñooy rusul yi li annahum yasfaruna ila an-nas bi risalatillah ndax dañuy feeñ ñëw ci nit ñi indaale li nga xam ne mooy euh, euh, euh, bataaxalu seen borom mu ne waqiila wax nañ as-safaratu safara yi al mooy ñi nga xam ne ñooy bind malaaka yi bind jëfu jaam yi wal barara mooy ñi nga xam ne ñu baax ñooñee al-muti'in mooy ñi nga xam ne topp kese te ñoom ñëpp a mel noonu waaw minal birri wa huwa ta'a mooy ak mbaaxta mooy topp mu ne wal maahiru al maahiru nag mooy alxaadiqul kaamilul hifz alladhi la yatawaqqaf wa la yashuqqa alayhi alqira'a bi jawdati hifzihi wa itqanihi mu ne kanta al maahir boobu ngay tudd hmm, wa huwa maahirun bi mu ne al maahir mooy ki nga xam ne alxaadiqu ki ñaw kaamil mat sikk alxifd takk wattu gu ma wattu alquraan waaw laa yata laa yatawaqafu du taxaw mukk du am ay jël alquraan di jàng wala muy mokkal di kii du trébucher du jekki waaw fii sax nan lañ koy liire wala buy liir muy lecture bu sell te gaaw te te te te sell la yor maa itqaanihi ak bu dee wala day day mokkal waaw wala day tari maa itqaanihi ànd ak li nga xamante ne mooy takk gi mu ko takk ak sell gu mu ko sellal waaw kon mu ne kooku mooy kooku nag waaw waaw wala yasuqu alayhi al-qira'a kooku liir bi lecture bi woyof aka jomb ci moom boo ko joxee kaamil bi aaya boo ko génneel saar boo ko génneel da koy jàng comme lay simplement waaw même bu dul arab du làkkam sax déggu ci benn baat xamul sax lu baat yi wax mais boo ko joxee mais dala koy woyow ah saar boo ubbi da koy gàng d'une façon seet waay but but but but jaade tajwid yu rafet ak fépp ak ma maxaarijul yi ni ñuy génnee xaraf yi waaw bi jawdati hibba waaw ndax li nga xam ne mooy excellence ak taaru li nga xam ne mooy mokkalam way taani ak ñim ko sellale moo mu ne qaala al qaadi al imaamu an-Nawawi mu ne qaala wax na al qaadi de waaw mu ne alqaadi nee na mu alqaadi Iyaad ibnu Muusa al-Maghribi al-Maliki rahimahullah mu ne yahtamilu an yakuna maana kawnihi ma'a al-malaa'ika anna lahu fil aaxira manaazilun ah, anna lahu fil aaxirati manaazila yakunu fiihaa rafiiqan lil malaa'ikati as-safara mu ne loolu mën naa nekk que ne day yenu que ne maanaaw mooy day nekk ak malaaka yi waaw kër alaaxira day am ay wàccuwaay ay kër yoo xam ne ay dalwaay yoo xam ne ñay ñay ànd ak moom mooy malaakay yi ak safara yi nga xam ne ñooy yu tedd yoo yële yoon yàlla di leen yónni li li littisaabihi bi sifati min hamli kitaabillahi taala ndax li mu melowoo seen melo ñoom ndax malaaka yi kat moom lañ doon wax sànk ñooy ñi nga xam ne ñooy wattukatu alquraan yi laa yamassuhu illa almutahharun allah mu ne qaala mu ne wey na ba léegi moom al-imaam al-qaadi rahimahullah wa yahtamilu waaye yenu na an yuraada annahu aamilun bi amalihim wa saalikun maslakahum kene ma'al kiraami que kooke alladhi yaqra'u al-qur'aan wa huwa maahirun bihi ma'a safarati al-kiraami al-barara mu ne day yenu tamit kene waajoojee de mooy e, mooy aamilun bi amalihim day jëf jëfu malaaka yi wa saalikun maslakahum dugg na seen dugguwaay waaw mooy di jëf lu baax rek te yàlla tax. waaw te di nekk ci loolu mu ne wala wa amma alladhi yatata'u fii mu ne kanta ki nga xam ne yatata'u fii mu ne foofu wala di yataraddadu fii tilawati mooy fi nga xam ne bu koy jàng day hésiter waaw di hésiter di hésiter di hésiter li daa fi hifzi ndax ak ak yéexu mokkalam même buy tari sax nga ne ko taril ah eh, eh, eh, iqra bismi rabbikal iqra bismi rabbikal ladhi xalaq xalaqal insana ah ah après taxaw càng ñu ne ko xalaqal insaana xalaqal insaana lu ci tegu ñu ne ko mais min alaq mu ne min alaq ah léegi après mu ne iqra après ah, waaw akram léegi cangati mooy waaju mel noonu quoi <laughs> ndax faiblesse li dans bi falahu ajran ko day am ñaari pay ajrun bil qiraa pay gi nga xam ne ci njàng mi la jóge wa ajrun bi ta bi ta ta ta ak fii tilawatihi wa mashaqqatihi ak way bi muy am ci mettitaay bi mu ciy am ak coono bi mu ciy am ah mu ne qaala al qaadi wa ghayruhu min al ulama imam an-Nawawi mu ne al imam al qaadi Iyaad nag neen ak neen ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wa laysa ma'naahu alladhi yatatandamu alayhi lahu min al ajri akthar min al maahiri bihi bal al maahiru afdalu wa aktharu ajran li annahu ma'a as-safara wa lahu ujurun kathira wa lam yudhkar hadhihi al-manzila li ghayrihi waaw wa kayfa yalhaqu bihi man lam ya'tanna bi kitabillahi ta'ala wa hifdhihi wa itqanihi wa kathrati tilawatihi wa riwayatihi ka'tina'ihi hatta mahara fihi wallahu a'lam mu ne al imam al qadi teg na ci ne ak leneen ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu ne nag maanaam nekkul ki nga xam ne day am difficulté di sonn ci buy jàng alxuraan que day am ñaari pay que ne moom moo ëppale ki nga xam ne mooy almahir ki nga xam da ci excellé muus ci non ki ci excellé muus ci kooku afdal moo gën wa aktaru ajran te moo gën a bari la pay ndax kooku kan day ànd ak safara yi malaaka yooyee te day am yeneen pay yoo xam ne hein mooy yeneeni pay yoo ki nga xam ne ngëneelu ci ñi jàng alxuraan te excellé ci loolu yeneen hadith yi ko tudd ak feneen boo xam ne alxuraan ci woppam mooy wane ngëreelu ñooñu loo xam ne ki ciy sonn nii moom manu cee am loolu ci saase noonu mu ne naka la ñuy lay lay jotee ñooñu koo xamante ne mooy amul yitte ci téeréb yàlla bi comme ñeneen nga xam ne dañ cee excellé waxoon naa la tooguñu rek daal di koy man noonu dañ cee sonnoon waaw xaw nañoo xaw nañoo dee laata ñuy nekk ay xufaaj laata ñuy nekk ñoo xam ne dañuy toog koor gi yépp ñu naafilee kaamil bi dangaa foog daa toog rek ñu sol ko ko déedéet waaw kon nag mu ne ak mokkal kook ba pare ak tajwid beeg li nga xamante ne mooy sellal kook bari lum koy jàngat di ko riwaayé sax di ko jàngale par riwaayé di am ay tallale ba ci yonente bi saa salaam loolu kooku man naa yem ak ki nga xam ne moom yooyu yëpp amu ko loolu xam nga ne sori na loolu xam nga ne sori na ak kii kon kanta al imaamu al haafid ibnu hajar al asqalaani rahimahu llahu taala hmm? mu ne mu ne qaala ibnu tiin mu ne al imaam ibnu tiin de nee na rahimahullah ah uxtulifa hal lahu da'fu ajri alladhi yaqra'u al-qur'aan haafizan aw yud'af lahu ajruhu wa ajru al-awwal a'zam mu ne boroom xam-xam yi wute nañ mooy lii ñoom imaam euh, al-qaadi yi moom tranché ak ëpp ci boroom xam-xam yi ñu bari ci ñoom mu ne wute nañ ni est-ce que waa yi nga xamante ne day sonn ci. Hmm, buy jàng alxuraan da ci am difficulté ay coono kook dañuy fulandi ak fayam comme ah. ni nga ci kaw ki nga xam ne da koy jàng mokkal ko ah wala day am day am lahu ah mooy day lu toll ni aju mooy lu ñu fulandil wala yudaafu lahu ajruhu wa ajrul wala wa ajrul moom dañ koy fulandil ay ay ay ay fayam wala boog payuk almahir ki ki kooku te aay ci lool kooku moo moo gën a màgg mu ne xaala mu ne wa hada li gën a kii nag mooy ku mujj kii que moo gën a màgg lool moo gën a moo gën a feeñ xadis bi waaw waaye mu ne waaye wali man rajaxal awal ku jàpp ne nag noo ki gën a sonn la parce kooku day sonn soono gi te yonent bi alayhi salaam waxoon na sayyidatu Aisha mi solo xadis bi innama ajruki ala qadri nasabuki kene sak pay day proportionnel ak sa coono yi nga am nooy gën a sonn ci mbir sa pay gi di gën a yokk kon waa ji comme que moo ci gën a sonn kon payam moo gën a yokk waaw mu ne loolu ah ki wax loolu de jàpp ne ki gën a sonn moo kiy sonn am ci difficulté moo ëpp fay man na tegtaloo lool mais dañ naan loolu wallahu taala alam loolu gënula dëgër parce que ki nga xamante ne da cay maagir wax nañ la moom am na fu mu jaar coono gii ci am amoon na ko même bu dee yàlla yombaloon na ko mooy jaaroon na quand même ci jàng ko am na genn coono gu mu amoon waaw te lii nii yonent bay saa saam la tax mu njëkke ko ba pare ne kooku day ànd ak maal kiraamil al mala euh, maal safaratil kiraamil barara loolu moom wane na na kooku moo féete kaw wallahu taala alam loolu lépp di wane kon gëneelu jàng alquran ak moy ci ak nekk koo xamante ni dañ koy jox yitte waaw bañ koo hijraan euh, euh, <laughs> kama talabatul ilmi ah, ah, bihi dhabu intima <laughs> comme ni nga xam ne sàkkukatu xam-xam yi loolu lañ leen askanale moom ñoom ñooñ askanale seen bopp waaw ci topp rek seen xam-xam yooyu ay fiqh nangam ba daal di sori alquran yi nag amul benn loo xam ne lañuy ñuy ne ah lu ma def fiq fiq dina am loo xam ne moom dama koy euh, ber loo xam ne waxtu woo xam ne moom ngir alquran la voilà mais daal di dañ toog ay semaine doo ko xool wala yooyu parce que nekk ci ci ixtilaafu baynal madahib yi loolu moom daa joj day jàpp ne mu ngi ci dara ndekete yoo day waru ko quoi wallahu wallahu wallahu taala alam kon loolu lu ama am solo la kon ngëneelu jàngkatu alquraan yaa ngoog ma'al safaratil kiraamil barara hatta ki nga xam ne da ciy jàng am difficulté moom day am ñaari fay waaw waaw waaw waaw fayu njàng mi fayu coono gi mu ciy am waaw waaw loolu la de ndaw coono bu baax kooku de bu ko yàlla fayee mu gërëm kon ci kaw noonu dañuy yem ñi bii ñëw insha allahu taala ñu daal di gis xadis bi ci tegu muy xadis neuf cent quatre-vingt-quinze di xadisu Seydina jàngkatu alxuraan bu mag <laughs> waaw allahu akbar bokkoon ci ñu gënoon a neex baat ci ñu doon jàng alxuraan jamono yeneen bi alei saat u yeneen saat salam moo ko wax ah c'est pas n'importe qui ah man néew ma fii di di <laughs> ah man moom bu ma nee neex na boo mayewul sonbee ma ci neex wala waajanam koy kii wala mais yeneen saa salam comme ne yow mii <laughs> laqad utiita mizmaran min mazamiri ali Daawud Allah dinañ gis hadis boobu ci biir dañ ko gis ci téere <laughs> aw la hawla wala quwwata boobu boobu yéeme na de ah, kon na xanaa xam nga kan laay wax nag ah waaw ah, kon xam nga ko hadis boobu kay ki yoneen saa sam ne ko yow dañ laa jox baat bu neex li nga xam ne Seydina Daawuda ci boppam alayhi salaam moom la yoroon bu doon jàng alquran mooy la nga ne alquran eh, waaw Zabuur parce que liñ ko doon jàng moo gënoon a <laughs> mooy di jàng Zabuur waaw bu doon jàng Zabuur nga xam ne picc yi dañuy ñëw nekk ci wetam di jaayoo <laughs> picc yi dañuy berse wu lay sànn